ñu ngi woon ba léegi ci laayab téeméer mi ak ñaar ba léegi di wax nettaleeb bi nga xamante ne Haarut ak Maarut kon gisoon nañ ca jataay ba ko jiiti woon loo nga xam ne lenn ci mufassiruna yi moom la ñuy wax ne ñooñu ay malaaka lañu woon yoo xam ne borom bi moo leen fitnaal daal di woon leen natt waxoon nañ la lool moom demewul noonu amul benn malaaka boo xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala mas na di maram mooy borom bi tabaaraka wa taala te nettali yéen cay nettali dara du ci dëgg te wérul voilà loolu leeraloon nañ ko léegi nag waxoon nañ la. kantaan ak léegi mu des kon nan ngeen di firee yéen ñi ko dàq léegi ne ñooñu Haaruut ak Maaruut ñu ay malaaka léegi te wamaa unzila alal malakayni te loolu tekkiwul lañu wàcc ci malaaka yi ndax suñu boroom wàccewul jabar jaare ko ciy malaaka loolu saytaane yi ñoom ci seen bopp ci ñoom la jaar voilà ndax boroom bi amul dara luy xew ci kaw suuf wala lu fiy ñàkk xew lu dul moom la soob voilà bu ko soobul woon du am léegi nag lu yées loolu seytaane yi ñoo ko doon rawatina ñaar ña nga xamante ne nii ñoo leen xam muy Haarut ak Maarut ñoo ne woon foofule ca Babylone doon ko ba pare nag di wax gaa yi comme dañ naan la ah. mooy fekk ni nga gis nga ñëw fenn waa joo xamante ne daan la ah attention nag man poson laay jaay day poison defal attention de man nga cee gaañu. waa defal ndànka voilà mu ngi noonu na nga def attention bu baax comme noonu kese la ñoom dañuy jàngale mbir yi dañ doon wax gaay naan leen innama dëgg-dëgg ñun nii de ndax nu ñun fitna ah na lañu def falaa takfur mooy nag lii ah jabar ji bum bum bum la yóbbu nga nga nga weddi de parce que nga ne ma mais non attends yow seytaane yi kat bu dee ñoom ñoo xam nañ ne yàq la ñuy def ñu ne la mais yow attention waaw yàq la ñuy def léegi nga xam ne seytaane bu ñëwee di yàqal jaam bi dina ko ne man nit seytaane bu bon laa dina ko wax mu ko iblis moo tax suñu borom tout le temps danaan wa zayyana lahumu shaytaanu a'maalahum seytaane da leen di taaralal ñoom nit ñi seen jëf mooy du ñëw ne leen man maay ku bon ci da leen di li ma nekk baax na léegi nag moo tax day mbubboo mbubbu ku baax léegi ñoom bi ñëwee dañ naan gaa yi naan leen innamaa nahnu fitna naan la ah attention nag ah xam-xam bii ñu yor nag xam-xam bu dangereux la ah attention nag fa ah bu mu la yóbbu nag ci ngay weddi yàlla mais ñoom ci seen bopp comme que ñoom xam nañu njabar dëgg-dëgg mooy xam nañ ne njabar gis ko ku ko xam dëgg-dëgg ba nekk mooy ne moo tax suñu borom wax ci ginnaaw ne wa ne gaa yi wa yata'allamuna ñuy jàng maa la nga xamante ni yadurruhum da leen woo wala yanfa'uhum du leen jariñ ndax njabar amul lu ci lu ci jariñaate amul ci njabar moo tax borom képp koo xam ne njabarkat la bu ñu jàpp kooku dañ lay rey dañ lay rey léegi boo tuubul léegi sax est ce que ak ak njabarkat dañ koy nangoom dégg lool yeneen i wax la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi bu dee li a dëggal mooy bu dee ne waaw tuub na avant dañ koy nangu waaye bu dee est ce que dañ koo ne loolu mooy li yaay bu wax rek pen yi duñ ko teg kenn lu dul buñ leen indee ba agsi nag ngeen naan baal naa ko wala yu mel noonu non kenn loolu léegi tuub bi sa digganteeg sa borom la waaye foo jaar dinañ la teg. penu ki nga xam ne mooy njabar te loolu mooy dañ koy faat kon nag affaire boobu loolu la mooy yahud ki eh, seytaane yi xam nañ njabar xam nañ ne képp koo xam ne nuur na ci njabar xam-xamu njabar kooku de toute façon mooy xam-xam bi mu ko jox du ko jariñ voilà mooy da koy lor comme li suñu borom wax ñuy jàng loo xam ne da leen di te du leen jariñ léegi nag léegi nag ñoom nan lañ doon def dañ lay wan ne la ah, ah, muy Haarut ak ki nga xamante ne nii mooy Maarut dañ lay wan ne boo ah attention de bu ñëwee ba lañ laa jàngal lool lañ lay wax. nee na nag wa maa yu'allimaani te ñoom ñaar doo doonuñu woon jàngal am na ñeneen ci waroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xam ne dañ ne Haarut ak Maarut en fait ay nit lañ woon ñoo xamante ne nii dañ doon mooy ñooñ wax seen wax ak wax bii ñu jógee nii wutewul sauf que ñoom au ñu ne ay shaytaane yi jinne lañu yoo xam ne ndax jinne yi dañuy mën a jël forme nit nekk nit ñi voilà ku léegi ñoom dañ ne ñoom ay nit lañu woon Haarut ak Maarut du ñuy malaaka ah. ay nit ñaari nit woon yu bon yoo xamante ne nii nag li ñoo def dañ doon yor bon forme ngir nax nit ñi wane nit ñi ne dañoo baax quoi léegi nag bi leen jàng nga njabar mais xam nañ ne ba toute façon bees bu ngeen ñëwee ba jàng ba xam ko mooy yéen moom sànku ngeen ba faw ndax moo tax suñu borom ne gars di jàng ci loo xamante ne nii loo xam ne da leen di lot te du leen jariñ léegi nag ñoom dañuy ñëw boo ñëwee nag dañ lay bëgg a wan rek comme que ñoom dañoo sell ak yooyu mooy façon boobu ngir dupe la ngir nax la fii mu ne yow waa yi nga xam ne ab njabarkat la wala waa ji nga xam ne moom dafa ñëw di la seetal nga mu lay seetal wala daa ngaa bëgg mu seetal la la danaa la man ci alxuraan laay liggéey waaye man jabarkat ngay dem mu naan la man ci bible bi bu dee ñooñ gëmuñ bible walla wala man ci saytaane yi turu saytaane yi laay def donc la ko wax danaan la man lépp lu ma la wax ci alxuraan laa ko tibbi loolu lañ lay wax parce que il faut ñu wane mbubb ne ñoom lu sell lañu walla ñoom ci lu baax lañ ne waaye ndekete yoo loolu c'est juste pour mbal la pour man laa xëcc ci caaxaan yi ne te yow doo yëg waaye boo demee ba ci biir yàlla na boo nekk ku sot ba dindi këyit giñ la jox bu dee téere la ba daal di koy liir ay turi jinne kese nga ciy gis man nga ci gis ay bismillah yoo xam ne dañ koy juutal wala ni di ko booleek ay turi jinne yu bari nga xam ne ndekete xëyee waajee di kàccoor léegi kon nag seytaane yii nag ñii ñenn ñi ne ñooñ ay nit ñoo xam ne ñoom ñu yées lañ woon nag ñu bon waaye dañ doon def dañ doon bubboolu mais bon ci lu baax lañ ne lool moo tax ku ñëw di jàng ngir ñu rassurer la quoi c'est pour appât la voilà comme waa ji muy jàpp jën daa am lu muy def ci once bi daal di koy tàllal ngir jën ñu mën a ñëw jàpp ne lii lu mën a lekk la ndekete yoo bu ko manqué bu ko xàmpee rek bi daal di koy daal di koy jàpp mu daal di koy xëcc mu ñëw ñoom nag noonu lañ doon def dañ lay ñëw moo di la rassurer parce que il faut ñu rassurer la moo tax njabarkat yi lan lañ lay wax boo ñëwee ñu naan la man moom du ma laaj dara ñu bari ñoom loolu lañ lay wax man moom du ma laaj dara boo ñëwee daal ba ma def ba nga gis boo demee lu la doy boo ñëwee nga daal ma koy jox loolu boo seetloo njabarkat yu bari noonu lañuy liggéey gaa yi nag noonu lañ doon def seeni maam léegi ñoom lan lañ lay wax boo ñëwee ngir ñu rassurer la dañ naan moo tax suñu borom ne wa ma yu'allimani min ahadin ñoom doonu ñoon jàngal kenn ku ñëwoon bëggoon a jàngum jabar hatta yaqula loolu ñu wax la ne la innama nahnu fitna ah ñun na fitna lañ de mooy lan xam-xam bi ñu yor c'est pas c'est la magie noire ah c'est pas xam-xam bu kii de mooy xam-xam bu dangereux la nag ah moom nga bëgg xam ah waaye nag dañ lay artu nag ah buñ la ko xamee falaa tak fur de bu mu la yóbbu ci kéefër alors que ñoom loolu lañ bëgg voilà parce que loolu appât kese la luñ lay jàppe la voilà léegi nag bu ko defee suñu borom mooy nga gis ne waxu ñii ak wax ba ñu jógee léegi ne ñooñu ay jinne lañu presque benn lañu voilà mooy daal li li ñuy wax foofu yépp mooy mang ay malaaka wallahu taala alam loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër kon ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaam abu abdillah al-Qurtubi rahmatullahi alayhi di wax ci tafsiram bi walillahi alhamdu wal minna te lu mel noonu moom la gi gisoon al imaam al qaadi Iyaad moom la doon dàq bi nga xam ne moom lay wax naan voilà gaa yi ñu ngi naan di nettali fii ci Haarut ak Maarut ci yoo xamante ne nii mooy dëgërul voilà mu ngi noonu la ci gàttal kon nag suñu boroom ne wamaane ne yi bu leen waxee lool nag ne la nag innamaa nahnu fitna ñun ay fitna lañ de falaat ak takfur bul weddi fa yata'allamuuna léegi nag ñuy gaay di jàng minhuma mooy seen ndongo ya seen disciples yee ñëw bëgg jàngu njibar ñu jàng ci ñoom ci ñoom ñaar ñooñu di Haarut ak Maarut di ñaari shaytaane yu mag yoo yële nekkoon ca Babylone di jàngal gaay yi xam-xam bu yées bii léegi nag nit ñi ñëw léegi bu ñu leen waxee lii gaay yi dañuy rassuré wu ne ah waa baax na comme que gaay yi ñoom ñoom dañoo sincère ba bi ñuy ñëw yëgal nañ ñu ne xam-xam ah am na ay problème yu gaaw naa xam daal li ma koy jëfandikoo léegi nag suñu boroom nag ne fayata'allamuna gaa yi ñëw jàng minhuma ci ñoom ñaar maa li nga xamante ne nii yufarriquna bihi ci lañuy tàqalee baynal mar'i diggante nit ki wa zawjihi ak soxnaam mooy ne ci jabar gi ci lañuy jaar di tas ay sëy moo tax ñaata jabarkat mooy gaa yi buñ bëggee tas ay sëy benn ñoo gaa yoo xam ne ñoom ci njabarkat yi lañuy def ne man daal sama doom jee ki mu denc daal man neexuma léegi nag ah Serigne bon daa boo ma ko manoon a tasal ah loolu de moom dinaa la sant ndax nag dugal na ci suñu askat wi koo xamante ne nii de moom gellu loon muy bokk ak ñun dara léegi nag njabarkat bi ne baax na kooku tas na ko kay jeex na léegi nag bu dee wolof moom moom li ko ci gën a rey moom mooy yal na nekk moom moom day seet koo xam ne déggul wolof voilà ndax jàpp nañ ne sëriñ fii mu ne sëriñ bu dégg wolof dese naa ay moo tax it dañuy foog ne voilà na nekk ca àllub Kolda ya ca àllub Casamance ak àllu Bawol ya Kajoor ya foofu moom dana foofu àll yooyu il faut pas mu nekk nem àll bu xumba ah. il faut mu nekk àll boo xam ne bu ñàngal bala nga faa dem di nga jël oto jëli watiir jaar ci ndox fu ne nga jaar def ci néegu ñax boo xam ne non seulement boo fa duggee rek tiit léegi nag waa ji génn def yëfu dof dof loom yooyu dañoo salte ñoom njabarkat yi boo leen gisee rek seen jikko yi ni ñu mel noonu la seen biti yi waaye seen jikko yooyu yées léegi nag noonu la ñuy mel pittaaw foofu yëpp boo dof dof loo sax tem benn jaan tiim la ci kaw boo xam ne muy romb nag mu gin laa warnal yooyu yëpp ngir rek doose la ak tiital la ngir xam ne fii mu ne moom nanan nag bul tiit quoi ah naan la bul tiit fii mu ne du def dara te yoo jaani caaxaan yooyu boo moyul sax ab jinne la rek boo xam ne moom lay liggéeyal bu transformé wu jaan foofu fële mu gin laa dugal quoi moo tax wolof bi fii mu ne moom ku déggul wolof moom moom yow yaa aay ki dégg wolof moom moytu leen ko baax na boo tax baax na bi ñuy tàggeem njabarkat bu ay boom dañ naan baax na sax ba déggul wolof moom de wolof déggu ci dara fële la jóge mu nga jóge ca Nigéria wala fa nga xamante ne ca àllu Mali ba dañ la jóge ca fa nga xamante ne wala ca àllu Bakel baak yooyu yooyu yëpp ay waxi caaxaan la léegi nag suñu boroom ne gaa yi nag <laughs> ci la ñuy jànge li nga xam ne moom la ñuy tàqalee diggante nit ki ak soxnaam waaye nag est dañ koy man saa su ne njabarkat yi fu ñu defee lool mais bu doon loolu <laughs> la sëñ Diogo doon wax daan <laughs> gaay yi waaye nee nañu ay paa yu doon waxtaan paa yi paa bi ne waaye gis nga njabarkat yi benn paa bi gis nga li li ñuy def ci kaw li ñuy def fii Sénégal gii wallaahi bu ko boroom bi nangu woon fi yëngootu gis nga Sénégal ñépp jekk ñépp ne sedd dee ñépp da ngay foog ne fii ab Hiroshima la wala Nagasaki seulement gaa yi tellement gis nga li fi gaa yi way xonjom talasam yi fi gaa yi dóor cëy bu ko borom bi nangu woon est kon mooy ñoom fu ñu ko defee mu nangu ëppoo li ëpp li ñuy def du daq moo tax suñu boroom ne maay ñoom nag gaa yi gaa yi nag ñoom nañu xam ne wamaa hum te ñoom ñu di jàng njabar ak yooyu wamaa hum te ñoom saytaane yeeg seen buxaabakat yeeg ñi leen seen ndongo yi wamaa hum te ñoom nekkuñ bi daar diina bi xam boobu ñu jàng man cee takkale ay diggante loolu daa wax diggante jëkkër ak jabar kese waaye diggante ay soppe wala diggante ay nit ñoo xam ne ñoom seenu ànd kese moo leen neexul ñu ne yow njabarkat bi dañoo bëgg nga daal bi ñu koy tasal alhamdulillah suñu boroom ne nag ñoom duñu ci lor kenn min ahadin kenn lañ ci du lor illa bi idnillah lu dul ci ndigalal borom bi daa neex borom bi ci la ñuy mën a daldi hein hein nekk koo xamante ne ci la ñuy lore nit ñi mooy bu soobul yàlla moo taxit bu fi nekk di leen tiit de façon borom bi waxal lañu ñu lam waxoon pour qul lan yusibana illa ma kataba la lana waxal ne dara du ñu dal lu dul li borom bi dogaloon bindoon ko ci lu jiitu ne loolu moo ñuy dal lool kese la huwa mawlana mooy ki nga xam ne moom lañ ngoo suñuy mbir wallahu ta'ala